fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahu Allahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil haadi wal xamsiin kon ñu ñëwaat ci xadis bi nga xam ne lañu yemoon ba léegi bi avant dernier xadis mooy buñ ci génnee benn xadis lañ ci teg daal di jeexal bunt bi walillahi alhamdu wal minna muy buntu raja yaakaar l'espérance garab gii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ñëwoon nañ nag mu doon xadiisu trois cent trois cent non quatre cent trente-huit xadiis sayyidina Abu Najih Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ñëwoon nañ ba fi nga xamante ne nii ci la ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëgmal ci moom di ko laaj ay laaj moom Amr ibn Abasa radiyallahu anhu wa ardaa ginnaaw bi mu ko laajee ndax xàmmee nga ma bi magsee mu ne ko waaw anta alladhi laqitani bi Makka na ko waaw bi mag xàmmee naa la tey yow mii yaay ma da yaa daje woon ak man Makka yaa ñëwoon fekk ci ma Makka nee na ma ne ko balaa ya rasulallah sallallahu alayhi sallam léegi nag mu commencé woon nag di ko laaj ci lu jëm ci wàllu diine ji allahu akbar ci lu jëm ci nag diine waaw mu ne nag moom Seydina Amru ibn Abasa nee na mu ne ko ya rasulallah axbirni amma allamaka allahu wa ajhalu axbirni an as-salaa mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xabaare ma xamal ma ci li nga xam ne moom la la boroom bi xamal te ma ko te loolu bi ci ëpp solo ginnaaw bi ma duggee ci diine bu yàgg axbirni an as-salaa xabaare ma julli waaw waxtu yàgg yooyu laa soxla qaala foof la ñimoon nee na yonent ma lay saar saam ne ma salli salaata subhi thumma iqsur an as-salaah hatta tatlu'a ash-shams hatta tartafi'a qayda rumh fa innaha tatlu'u hiina tatlu'u bayna qarnay shaytaan wa hiina'idhin yasjudu laha al-kuffaar Allah Yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na mu ne ma salli jullil yaa ma laaj ci julli salaatu subh mu tàmbalee ko journée bi boo xëyee li ngay jëkk def loolu la tàmbalee pédagogie gu tawe boo dul gis gu mel ni moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog sabihatul isra bi mu jógee al isra wal bi jox ko julli waxtu wi njëkk wu seydina jibril alayhi salaatu wassalaam ñëw jiite ko ci wan ko ci waxtu yi mooy salaatu dhuhr mooy julli tisbaar moo tax ñu koy woowe al ula al dhahira waaye muy waxtu wi nga xamante ne mooy waxtu dhuhr julli dhuhr julli tisbaar waaye kii dafa ñëw di laaj loo xamante ni ala waxtu yi tàmbaleewu ko foofu ne ko tisbaar ba pare après wëlbatiku takkusaan timis gée ñëwaat ci suba da ko tàmbalee nit ki bu xëyee lan lay njëkk a def julli bi muy njëkk def waaw loolu mooy gën a neex takk ci ki nga xamante ne day door ñëw tey laaj nga xam ne bu ko xatee jàpp mooy day xam ne man bu ma xëyee lii laay njëkki waaw mu ne ko kon solli salaata subh jullil julli gi nga xamante ne mooy julli fajar mooy jullit suba waxoon naa la dañ koy woowee fajar di ko woowee suba waaw boo ko ci woowee rek baax na defoo erreur de wala kenn nag dëbloo ne suba daal mooy bi nga xamante noo fajar mooy ñaar yi rakk yi nga xam ne naafila yi suba mooy bee loolu jargon kese la dañ koy woowe jullit farata yii dañ ko koy woowee tamit waaw bu suba bi dañ koy woowe li nga xamante ne it mooy fajar waaw di ko woowe salaatul fajri di ko woowe salaatul subhi te lool gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci téere bi mu ne ko nag jullil julli joojee salaatu subhi boo ko jullee ba pare nag summa aqsir an as-salat waaw boo paree na nga arrêté julli mooy bul julliwaat bul naafila waaw mooy julli ji nga xam ne farata boo ko defee ba pare bu suba bu fa nekk ni naafila waaw bul naafila ginnaaw gi de bu ko def moom la naa summa qsir ani salaa na nga na nga na nga na nga na lu mooy baña def ani salaat ci julli bul julleeti julli nga sa ñaari rakkaay fajar yi ngay wax ci suuf en tant góor après jóg iqaam julli ji nga xam ne jullit suba ji nga xam ne ci kaw nga koy wax dañ koy woowe it jullit fajar boobu mooy farata bi boo ci paree thumma qsir an as-salah waaw ginnaaw gi nga daal di arrêté ci julli bul julli bul naafila waat hatta ba tatlu ash-shams ba ni jant bi di fenk est-ce que day fenk képp ci saase rek nga jóg déedéet hatta tartafi'a ba ni nga xam ne ci la yëkkati ko waaw mooy ci la jant bi di yëkkati ko fa innaha tatlu ah ndax moom moo tax fële ta fële mu def mu ne fa innaha tatlu riwaaye yi parce que riwaaye bu këyit bi ma yor da cee def ne ba ni nga xamante ni ci lay yeme qayda rum waaw hatta tatlu ash-shams hatta tartafi'a qayda rum waaw bu dee ci riwaay imaam muslim bi ma yor nag saxiix imaam muslim boobu mooy kayitu Riyadu Salihin bi moo def li wax léegi bu dee nag kayitu kii euh, Sahih Imam Muslim dana ko rek salli foofule salaata subhi thumma aqsir an as-salaa hatta tatlu'a ash-shams hatta voilà mooy ba ni muy tolloo qiidarum lu tolloo bu ñu samp mooy ne jant bi du du ci saa si julli déedéet da xaar tuuti te loolu xam-xam yi takk nañ ko bariwul bariwul loolu entre du mat cinq minutes nga xaar ba loolu am ah diggante boobu entre bi mu kiiwee bi mu finkee ba ay jàpp cinq minutes boo ci dollee tuuti wala lu ko gën niiw mooy ba jant bi di tolloog xëy da rum ah takkandeeru rum waaw mooy bu bu bu fenkee da ngay xaar ba mu xaw a commencé décline tuuti rek hatta tartafin ba ni muy yëkkati waaw ndax bu commencé yëkkati ko rek lu nekk day takkandeer day commencé dem takkandeer mu ne ko nag bu lool xewee lu tax fa innaha ndax heure boobu du waxtu wu ñuy julli dañ ciy aaye julli dañ ciy aaye naafila fa innaha ndax jant bi boobee tatlu day fenk xiina tatlu jamono jami fenk bayna qarnay shaytaan mooy shaytaane jamono joojee day ñëw ba ci côté suufu jant bi boroom xam-xam yi dañu wute ci lan la lii di ah? daal di fay sëgg ñaari jubbam yoo ñaari euh, béjjënam yoo yee ca jant bi ngir nit ñi nga xam ne ñooy julli di féete foofu la ndax jamono jo jamono ji loo xam ne mooy kuffaar yi dañ ci surtout majusi ak façon yooyu dañ ciy jaamu li nga xamante ne mooy ne dañuy def seen seenu jaamu gi ñuy jaamu moo tax mu ne fa inna wa hiina idin te waxtu woo wala jamono joo jële yasjudu laha al kuffar ci la ko yéefér yi di sujootal jant bi ñi nga xam ne ñoom jant bi la ñuy jaamu iblis nag day nekk foofu fële ngir wan leen ne moom lay moom la ñuy jaamu moom la ñuy sujootal moom mi ñu digal sujoot mu bañ mu nax ñeen ci nit ñi ba ñu nekk doo xamante ne dañ sujóot jamono joo jële mu nekk nag li ca la ñuy sujóot muy jant bi ca suufam ah te ñaari béjjënam yo moom ci seen diggante ba nekk foofee moom ki nga xamante ne mooy iblisul laayin waaw kon nag lii la wax ci waxtu wu njëkk bi waaw akbar lii la wax ci njëkk wu waxtu wu njëkk bi mooy lan mooy kon bu fajar xaree waxtu fajar dugg na est ce que na muxtaar ak daruri am ci boroom xam-xam yu ne fajar amu ci benn waxtu kese la waaw wa boobu bu génnee daal ba kera ba ni jant bi génne loolu yëpp waxtu fajar la waaw léegi lan moo gën njëkk koo julleem déet jumhurul ulama min al wa shafi'iyati wal hanabila ñu ne njëkk koo taxlis moo gën njëkk koo julli teel koo julli bu fajar jotee ci lëndëm gi booy booy booy booy buy dootal buy door a génn bu jo xar kanta Hanafiya ñu mel ñoom imaamu Sawri waa Kuufa rahmatullah alayhi ñoom ñu jàpp ne yéex ko moo gën waaw bàyyi ba muy commencé di leer mooy pas jant bi de mooy di leer nii yoo xam ne bu suba di jot da gis buy nu muy gën a avancé day jekk di leer ñu ne jamono joojee nag moo gën al isfar moo gën min at-taghlis wallahu ta'ala a'lam même bu dee ñu bari dañoo jàpp ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër eh, loolu taxuñoo jóg walillahi alhamdu wal waxoon nañ la lool yaataloon nañu ko kon yonent bi alayhi salaatu salaam xamal na ko ne waaye eh, eh, wax ji fii li yonent bi alayhi salaatu loolu lu jaraw fee kii la salli salaata subhi thumma aqsir an as-salaati hatta tatlu'a loolu mooy nit ki fekk ñu fekk julleegul suba loolu la par exemple bu dee ne yow suba gi dafa xar julleegoo ko xam nga xanafiya euh, yi naan la rahmatullah alayhi nga yéexe ko moo gën mooy jamonoy isfaar bi kooku de toute façon mooy euh, bu dee ne man mazhab boobu laa jàpp ne moo gën dëgër mooy kon fajar gi xar na julleegu ma est-ce dañ naan yow bu fi julli ah non summa aqsir an as waaw mooy ne il faut yow nga julli boo jullee ba pare nag ba julli sa farata bul naafila mais bu dee jullee doo farata man ngaa naafila waaw mooy kenn du la ne bon yow yeewu ba fajar gi weesoogul kon nag ñaari rakkaay fajar sax mënoo ko julli parce que suba bi xaj xar na déedéet ñaari rakkaay fajar bala nga koo julli sax day far day xar waaw suba gi day xar bu boobaa yow da ngay julli sa ñaari rakkaay fajar yi nga xam ne du farata ba pare sëlmal daal di julli li nga xam ne mooy farata bi kon hatta tatlu ash-shams waaw kon mu ngi noonu kon nag bu ñu xamee lool mu ne hatta tatlu ash-shams mooy kon tere boobu bul jàpp ne jant bi génn na rek bon ci saa sa kon c'est bon non dañ ñoo tere woon bu ñu julli bu ñu jullee farata bi ba jant bi génn léegi jant bi génn la eh, c'est bon maintenant commence quoi déedéet dañ naan non non. dañ naan la déedéet mbir mi du lool de mooy il faut nga def lu yonent bi alayhi salaam wax ba ni nga xam hatta tartafi'a waaw hatta tartafi'a mooy qayd rumh boobale il faut mu am il faut loolu am ba pare ngay door a mën a euh, euh, ne yow dangay ngay mën a julli bu dee da naafila ndax jamono joojee jant bi door a génn kuffaar yi ñoo ciy nekk naan dañuy jaamu seen borom minal majbuus ak façon yoo yële alors que loolu iblis ca lay nekk nag ca suufu jant ba nga xam ne ñoom comme comme la ñuy jaamu ngir wan leen ne walla ñoom ñoom lañuy moom la ñuy sujootal wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu euh, xam nga lii li tax tartafia leer muy loolu ndax dafa am xadis yoo xam ne boo ko déggee tam nga jàpp ne moo affaire bi kon euh, mooy est-ce que est jar na loolu est kon affaire bi tere naafile gi léegi nag bon loolu benn affaire la mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ne nit koo xam ne dafa yeewu jamono ji jant bi di génn jamono joo yonent bay saa saa wax nii am na ñoo xam ne dañ ne ci luñ doyal yépp julli kenn du ko ci def mais loolu dëgërul <laughs> waaw am ñu ne noo farata yi képp nga ci mën a def waaw am ñu ne ñoo xamante ne dañuy xool julli yi nga xam ne daa am sabab ak yu mel noonu voilà mooy jam mooy waxtu yi tere rek ku ci julli loolu lépp ay wax la waaye insha allahu taala euh, euh, bokk li gën a dëgër mooy ne farata yi bokk ci parce que nent balay sar sam moo ne woon man naama an ilsolati aw nasiyaha falyusalliha mata dakaraha fala kafarata laha illa dalik man naa naama an solo an sola képp koo xam ne dafa nelaw ba julliwut dafa biddanti waaye mu bañ a nekk nelaw yoo xam ne yu ma programmé la parce que bu dee nelaw la yu ma programmé kooku amul ngànt fa boroomam te loolu day wane vraiment euh, mooy moom fa nga xamante ne nii mooy fa ko julli tollu daal wal iyaadu billah waaw day wane rek fa nga xamante ne noonu la ko julli fa fa la ko fa la ko fa ko julli tollu ko waaw ci ñàkk ko jox benn solo ñàkk ko yitteel yitteeloo waaw bu waree liggéey boo xamee nag suba day liggéey day day defi réveil bu xamee ne day dem université am na cour huit heures du matin te pour mu àgg foofu fële il faut une heure yoon bi day def ay réveil yu bari ku nekk mu ne la boo ma manee yee boole ci bu julli jotee na bu dee nag jamono ju loo xam ne xam ne ni suba jour férié la wala liggéeyul feet la du def réveillam wala mu toog di waxtaan ba heure bu ko neex ci guddi gi mu dem tëddi ba pare di defar defar lu réveil yoo xamante ne leer na ko ne buy kii mu koy fay tëddi te benn la ciy def te du wax kenn yee ma kooku wanewul lu dul fi ko julli toll wal iyaadu billah loolu mooy nelaw yow programme yaa ko tey mais képp koo xam ne dafa nelaw noonu naraw normal julli jot manula jóg jógul da ko wala mu fàtte ko na ko julli waxtu wa mu ko fàttale koo amul benn kafaar muy def lu dul julli yooyu kon mooy jamono ju ko mën a fekk rek même jamono yi ñuy tere farata la da koo war a def loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala yenn détails yi nag euh, Abdullah fii du bërëb bi léegi xam nga Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu xadiisam boobu nekk saxiixayn bim naan shahida indi rijaalun mardiyyuun wa ardaahum indi Umar anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa an as-salaati ba'da as-subhi hattaa tashruqa ash-shams wa ba'da al-'asri hattaa taghrub voilà xadiis boobu noonu. xam nga hatta tashruqa wala foofu fii hatta tartafi'a hatta tartafi'a ak qayda rumh biñ gis bi ñu yor ah kon loolu noonu bu dee tashruqa mooy mu leer mooy du du day fenk kese mooy mu fenk ba kenn amatul di ki sàkk mu génn ba am quelques minutes ba mu leer loolu lay tekki fii waaw loolu la ba mu yëkkatiku leer waaw kon nag mu ngi noonu loolu jamono jooju la day wane ne ah jamono jooju la du day génn rek nga ñëw déedéet nga ñëw commencé julli ndax jamono jooju dañ koy tere waaw akbar euh, euh, wute yi ñu wax sànq yooyu développement bi c'est pas fii am na tamit ñoo xam ne dañ ne kenn na fi sibul dara waaw ah, parce que comme zahiri yi <laughs> ñoo imam Hazm ma ne waxtu yi yëpp yonent bi alayhi salaatu doon wax dañ koo nasaxal voilà yonent bi alayhi salaatu am na yeneen texte yu ñëw yeneen xadiis yu ñëw nasaxal tere gi moo tax kenn fi sibut dara sax waaw <laughs> waaw julli bu man di doon moo xam julli naafila la moo xam julli faratala ginnaaw heure jant bi foofu noonu muy dóor a génn kenn ko terewul ay ci après suba bo kenn terewul naafila ci voilà loolu lépp nasaxal nañu ko tere gi yi ngeen di jàng fii ci xadiis bi ak yi mel ni ñoom loolu rek la <laughs> waaw léegi moom loolu moom taxuñoo jóg <laughs> waaw waaw <laughs> waaw léegi kanta euh, borom kii yi euh, Shafi'i yi ñoom ay nawaafil zaatu asbaab as asbaab zawaatu asbaab ak yooyu loolu walillahi alhamdu wal minna euh, nañ avancé parce que buñ ci buñ ci taxaw dañuy taxaw yàgg duuti léegi al zahir yi ma fay ñoom benn kii la xamoo leen euh, Ali hein al-Zahiri taalibe Ishaq ibn Rahawayh la woon ma ñu dégg fii al al-Bukhari naan haddathani Ishaq mu ne waaw loo foog <laughs> Imam Daawud ci salaf yi la woon ah attention moom Imam al-Bukhari ñoo bokkoon sëriñ boobu ak ñoom Imam Muslim hein Ishaq ibn Iba eh, eh, kii eh, ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawayh sëriñam la woon xarit imaamu Ahmad boobu sëriñu ma ne la kii bii la woon Daawud az-Zahiri moom mooy sëriñu Zahiri nga xam ne ñoom bon ci gàttal ñoom li feeñ ci biti la jàpp quoi xadiis yi ñoom lu bari ñoom moom texte yi ni mu ñëwee noonu lañ koy jàppe lu bari. waaw ndax léeg-léeg dañuy wax ay wax yu tumuranke ndax lan kolewu gi ñuy kolewu. attaché waa bi ñuy attaché wu ci rek walla hadith bi daal lii la wax lii la wax lii la wax doo xamante ni léeg-léeg am xel kese moo lay may ne mbir mi lan lay demee ni waaw comme hadith bi nga xamante ni laa yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wala thumma yaghtasilu fii yonent bi alayhi salaatu salaam ne laa yabulanna bu kenn ci yéen mbéewal ngal la waay bu mu wéewal kenn ci yéen <laughs> ci ndox mi nga xam ne dafa tag ba pare ñëw di ci sangu quoi wala mu tibb ci di ci sang tànk ci di ci di ci jàpp wala di ci sangu mu ciy sangu loolu ñoom ñu ne bon affaire bi rent may saasaam li mu tere laa yabulan na quoi bul tuur ndox moo tax al imam borom umda al imam ibn daqiq al aid bi shara bi bi shara umdatul ahkam eh, daal di ne leen dal dal na affaire bi ci ci lool bu baax sax mais parce que ñoom dañu ne yonent way sa saam tuur ndox la wax <laughs> laa yabu woon na bu mu tuur ndox léegi nag bu dee nit ki daa ñëw par exemple jël benn kopp wala benn bouteille cururu ci daata ci mbiiwal ba pare urine ci kooku mu jël ndox euh, urine yooyu sotti ko ci ndox mi dara newu ci <laughs> yaa ngi seetlu xoolal loolu rek dëgg laa nee mais c'est quoi <laughs> parce que dañoo kolewu ci baat bi yonent way laa yabu lan naa bu mu fil ma'i mooy taxaw génne sa cër wala tuur ndox moo xam jigéen bi wala góor gi ah, jonkañ tuur ndox soo xam ne daa am ndox mu tag ah, loolu la yenent may sa sante kanta bu ma jëlee def ko ci taas wala ndax ba pare jël ko mooy ma ma ñëw ba ci ndax imaginer <laughs> ma taxaw ñu ne eh, da ngaa bëgg a tuur ndox da eh, yonent may sa nee na ba pare yow après da war a sangu ci ndox mi quoi set ñu ne gannaaw eh non yonent loolu da koy bu ko defaa léegi nag eh, nga ne waa kon baax na léegi man ni may def yoroon naa benn eh, kopp fii xaaral ma tuur ci ndox ba pare sotti ko ci ñu ne waaw kay bu dee loolu moom garaaw yow da nga naan ñëw lii mooy la <laughs> ñoom ah, mais bon loolu benn kii la mais en général ñoom loolu la quoi waaw ñoom ñoo ne yii yëpp dañ koo na saxal quoi voilà <laughs> waaw kon. wal iyaadu billah en tout cas euh, bon ñenn ñi rek bon imaamu Nawawi moom daal ñëw ne affaire bi ijmaa am na kii nañu ni nangam ak nangam moom léeg-léeg <laughs> rahimahullah zahiri yi du du du du bàyyi xel seen gu wute quoi mais <laughs> euh, boroom xam-xam yu bari si te loolu mooy dañ leen a war a bàyyi xel nag waaw dañu war a bàyyi xel mooy moom bu ñun ñépp boroom xam-xam yépp dëppoowee ci benn mbir ñëw di wax le contraire moom du ko tere ne aj maa loola ma waa mooy ñoom <laughs> boo xamoon yi dëppoo nañ ndax ñoom <laughs> ah waaye <laughs> allah nag li gën a kii mooy bàyyi leen xel ndax ay jant njolloor lañ euh, te vraiment ki nga xam ne ginnaaw Daawud az-Zahiri ke ca liggéey lu gën a màgg mooy imam Ibn Hazm Abu Muhammad ibn Hazm al-Andalusi radiyallahu anhu anil kon nag ñu jàll ñu ngi yàgg fii de kon mu ne yeneen tuwaay kon wax na ko waxtu suba boo ko jullee ba pare farata bi bul naafile lu dul jant bi génn ba mu am benn diir nga xam benn diir ba mu yëkkatiku bu baax waaw ba bu baax ba yëkkatiku nga doora julli boo dee da ngay naafila waaw léegi nag mu ne ko waaw ndax wax na ko tax tax bi baax na it nit boo ko jàngalee ne ko lii bu ko def nga wax ko lu tax nee na ko ja heure boobu bu ci julli lu tax ndax jamono jooju muy fenke tatlu bayna qarnay shaytaan day fenk diggante li nga xamante ne nii mooy shaytaane may ñëw ca jant ba ca suuf dal di fay samp ci nekk ca suuf day gënam ya ngir mel ni gaa yi moom la ñuy sujóotal ak yoo te yow mooy jullit bi booy def noonu ndax yow julliloo euh, jaamuwoo saytaane ah voilà loolu leer na julliloo ko kiiwoo ko mais loolu dañ ciy xame ne kon di niru niru ak ay yéefir ndax jamono yooyu majuus yeeg xeet yooyu nga xam ne nee nañ dañuy jaamu safara su sell seeg caaxaan yooyu ñoom ci la ñuy nekk naan dañuy ñoo tax mu ne jamono yooyu wa xiina idin yasjudu laha al kuffar jaamukatu soleil bi jamono jooju muy génn lañuy ñuy gaaw nag di kii incliné du wan ne waaye soleil bi mi nga xam ne moo symbolise seen yàlla ñu mag yi bu ngi génn waaw te nag lépp lu ñu war a ñaan ak yooyu nañ ko ciy def waaw mooy di niroog nirulu ak di niroog yéeféer yi ci loo xamante ni jamono yi joo xam ne lañuy jaamu yà nee na ñooy yàlla loolu daa nekk lu xaraam ci diine voilà waaw léegi yow xoolal kii nga xam ne moom buy julli leer ma jullit bu taxawoon di naafila heure bi de toute façon iblis iblis même loolu noonu ngir rek niru niru lu boobu rek daa am moom lu mu ci lu ab bànneex bu mu koy def léegi lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom loo xamante ni yéeféri kese lañu ko xame moom mu ne jullit la ba pare di ci à ñoom comme feetu vingt-quatre décembre ak trente et un décembre nga dégg yenn wax yu tumuranke tumuranke ay nit yoo xam ne ñu ne ci diine la ñuy wax naan lool dara new ci parce que yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon ana awla bi Isa bi Muusa ak yooyu man maa gën a <laughs> ki Muusa <laughs> ki ñeneen ñi kon nag te lii nee comme que nee nañ Seydina Isa la ñuy màggal kon ñun itam awla wal iyaazu billah non mais addina bi mais léegi lu nekk ngay dégg ci ñoo xam ne nag ñu jaay ne <laughs> wax nañ lu am solo yow ñoo xamante ne premièrement ñoom nee nañu ki ñuy feetal doomu yàlla la wal iyaadu billah waaw takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihim tuutee def asamaan si wadd ci seen kaw ndax seen wax yu garaaw yooyu yow gën a jullit nga alquran xamal la loolu lépp ngay ñëw di def ni ñoom te yenent bay saa saam comme ni Seydina Anas wax ne bi mu ñëwee Medina daa fekk ñu doon feet ay feet yoo xam ne ay feet la yoo xam ne ñoom ñoo ko doon feet waa ahlul Medina ci waa aw ak Xasraj laata lislaam di fa ñëw yonent bay saat salam biñ koy feet mu ne leen lii lan la ñu ne ko ñu ay feet la yoo xam ne dañ ko doon feetu mu ne borom bi suñu borom tabaraka wa soppil na leen ko feet yu gën yii muy al adha ak li nga xamante ni mooy al fitr allah borom bi soppil na leen ko ñaari feet yu gën yii loolu mooy lan kon baleen ko da ngeen topp ci lii nga xam ne moom la leen borom bi defal muy al adha di tabaski ak al fitr muy korite waaw ak li waxoon ne ci li nga xamante ne mbonte gi nekk ci di niru niru la ay nit man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kuy niru niru la ay nit yéen a yem yow léegi nan ngay mën a bokk ñoo xam ne nee nañ doomu yàlla lañuy ñuy feete <laughs> wa qaalu ittakhadha allahu walada ñu ne borom bi dafa adopté doom dafa jàppe doom ñuy feetu ne bés ba mu juddu woon la ñuy feete yow nga ne jullit nga nga dégg ñuy wax ci turu diine naan la lool dara newu ci wal iyaadu billah wallahi haula'i humul kaddaabun ñoom ñooy kat ci kat yu mag bi waaw te loolu ñu wax dinañ ko layoo ca seen kanamu borom di lem aaya yàlla yi alquraan yàlla yi sunna yonent bi alayhi ngir tëral loo xamante ne ñu ne rek voilà c'est de l'islam tolérant voilà la boo xamante ne lislaam bi dafa tolérant bu ko defee ñoom mais ñu naan la nag léegi yow boo koy feete bien sûr doo def ni ñoom niñ koy feetee mais dañ ciy bégee ndax xul euh, euh, euh, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu noonu la ñuy yafrahu ci fadlillah ma al kuffar premièrement jour yi ñuy wax jour la li Seydina Isa juddu ku la ko wax ñoo xamante ne nii ñoom wa aktharuhumul kafirun ay ëpp ci ñoom ay ay kàccikat la ñoom ñëpp waaw waaw gaa yi dañuy wax alors que gaa yi ay kàccikat lañu yaftaruna ala allahi alkadib waaw ñu ne yàlla ñooy saalisu salaata yàllaay genn ci ñetti yàlla yi waaw ñooñu ba pare créé seen jour boo xam ne nee nañ ci la Seydina Isa juddu woon ñu koy màggal yow gën a nang ci ànd waaw wala mooy la yonente bay sa bawo la tattabi'anna sanana alladhina kanu min qablikum waat naa ne di ngeen topp yoon tëralinu doxalinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon ba buñ nee dabaj ci kàmbu mbëtt bi ngeen na ci sarax wal iyaadu billah wal iyaadu billah <laughs> waaw moo tax bi nga gis tout le taxawaalu ci kaw ci kaw suuf waaw di daganal nit maa harrama allah wa yuhilluuna maa ahalla allah di leen daganal lu yàlla xaraamal di leen xaraamal lu yàlla dagana wal iyaazu billah a'adana allahu min hada aslahana allahu wa iyyahum yal na leen yal nañu yàlla yéwénal te yéwénal leen waaw waaw yeneen tibaay saar saam joxe na lu tax ndax jamono joojee xiina tatlu'u bayna qarnay shaytaan wa xiina idin yasjudu laha al kuffaar te bëggul jullit ñi ak yéefar yi di bopp jamono di ñuy defee jaamu yàlla boo xam ne yonent lay saasaam ci boppam moo ñu gën xam ne jullit bi yàlla lay jullit mais jamono joojee saytaane da koy balballu waaw te ña nga xam ne ñooy sujootal di di jaamu xërëm ak jant bi jamono joojee la ñuy sujootal jant bi mu ne bu leen ko def arrêté leen ci julli waaw allahu akbar kon mu ngi noonu waaw mu ne ko summa ginnaaw bi salli nga julli mooy bu jant bi génnee ba tegus ndiir ba mu leer nañ yëkkatiku mu ne ko boobaa man ngaa julli bu la neexee fa inna as-salata mashhudatun alhamdulillah mahdura waaw ah, ndax julli bu bero bu keroogee jamono joojee hein day nekk mashhuda mahdura da koy teewe da koy seede mashhuda mahdura teewe ko ñan al malaayika muy malaayikatu rahma dañuy ñëw allahu akbar dañu koy fekke mu ne lool man ngaa naafile bu la neexee hatta yastaqilla dhillu bir rub waaw mu ne ngay gisee ca ngay tàmbalee mën a julli naafile yoor yoor waaw ngëneelu yoor yoor julli noor yoor yoor naafile yoor yoor taxawoon nañ ci ci masaalik ah waxtu yaag lan lañ ci sopp ah ñaata ràkka lañ ci sopp ak ban waxtu est ce que sax lu ñu sopp la waxu boroom xam-xam yi yooyu yëpp duggoon nañ ci foofu la yaa vay dellu ca ay yagut ay dix minutes ak douze minutes maximum waaw kon mu ne julli jooju mashhuda mooy salaatul awwaabiin hiina tarmidul fisaal waaw jamonoy delluwa julli delluwaa koon yi ci seen borom jamono ji nga xam ne xeer yu yu su eh, gox yi nga xam ne daa am xeer yu ñuul yi comme ay Makka ki Medina day tàng jër waaw nga gis ñëleem su ndaw si dem ca suufu ndeyam waaw ngir am ker waaw jamono yoor yoor bu mooy bu jant bi génnee ba ba ba tu as ndiir ba avant zawal avant jant bi di nekk ca ca beneen waxtu wañ tere ca digg njolloor loolu lépp mën nga cee naafile loolu mooy yor yor mu ne ko kon nag jamono jooju mën ngaa julli ndax julli la joo xam ne mashhuda dañ koy teewe waaye mahdura dañ dañ koy seede waaye mahdura képp ku ci julli bés dina ñëw sa boroom fay la loolee te nag bés bi wa wa naktubu ma qaddamu wa atharahum dañu doon bind li ñu jiital ci lu baax wa atharahum ak seeni trace waaye dañ doon bind li ñu jiital ci safaan ak seeni trace seeni jeexital bu ëllëgee nag ah bis bi dina seede ngir yow ne borom bi diw mii de bés sàngam doon na ma julli doon na julli woon na ma defoon na nangam defoon na ci man nii suuf sa wax loolu kon mashhuda te malaaka dañ koy seede bu ëllëgee ñu bokk yawma yaqumul taqu yawma yaqumul ashhad bés bi nga xam ne ci la seede yi di taxaw Allahu akbar léegi kon mu ne kon dañ koy seede te dañ koy teewe hatta yastaqilla adh-dhillu bir-rumh jullil ba ni nga xamante ne nii nag mooy boo santee ab xëy yii mooy gox yi nga xam ne ci àddina lii mënoo ko doxal ki ñu ngi nii ci hiver bi fii France ah mardi 12 décembre 2023 hein mais loolu amu fi tombeek ci la nga xamante ni mooy l'an 1445 di jeexal 28 jumaada al aw al al al ula ah mais loolu ci France nii du demee noonu France ak moom gox tempéré yi boo fi sante ndax jant bi du génne noonu surtout jamono yi non lii mooy jamono yi nga xamante ne réew yi nga xamante ne jant bi day nekk ñoom mooy al istiwa dañoo jege eh, xatul istiwa eh, nu ñu ko waxee ci phrase la mooy eh, rëdd boobu jaar ay côté équateur <laughs> fay di ma ci dimbali ah méridien méridien lan neen koy oh, woow du non non non am na équateur daanale waaye yow raw na mooy yooyu nga xam dañu jege euh, foofu l'équateur nga xam ne soleil bi bu génnee nii dañ ko dañ koo xam daanaka du soppeeku mooy ay Sénégal yi ay Arabie saoudite ak façon yooyu yépp ñoo niroo waaw da ngay gis at mi yépp li ngay am ci Europe Europe instant bii nii saa waay tisbaar bi <laughs> tisbaar beeg takkusaan bi matul deux heures de temps seen diggante mooy de timis bi jotaat. moo yow euh, ci trois heures et quelques même moins de quatre heures di nga ci julli ñetti julli di nga julli tisbaar tàkkusaan timis te boo ci tegaatee lenn gée nga julli ko waaw ndax bëccëg yi dañoo tuuti lool alors que huit heures huit heures la la fa la la la xajar la la fajar gi di jeex la jant bi di génn waaw yow midi midi ay trente nga julli tisbaar